الله la ilaha illallah la ilaha illallah رحمة الله رحمة الله

الله وآله وصحبه الأبرار لا إله إلا الله وجعلني الوالد والصبيان لا إله إلا الله وجعلني الولي على أبغاري لا إله إلا الله وجعلني الرجاء على الهدي لا إله إلا الله وجعلني الرجاء على الهدي لا إله إلا الله وجاهدا وجاءنا الجودي لا اله الا الله وجاهدا قدوتنا عليا لا اله الا الله عبد الله يقول لا اله الا الله وجاهديا مصباح ناظرانا يقول لا اله الا الله وجاهديا من جرى انبار يقول لا اله الا الله وجاهديا من جرى انبار يقول لا اله الا الله وجاهديا من جرى انبار يقول لا اله الا الله وجاهديا من جرى انبار يقول لا اله

بسم الله ما أنزله يا بني قاتلنا محمدا بسم الله ما أنزله يا بني قاتلنا محمدا بسم الله ما أنزله يا بني قاتلنا محمدا بسم الله ما أنزله يا بني قاتلنا محمدا بسم الله ما أنزله وجاهدا سبيلهم بأن لا إله إلا الله ربنا بجاه العارفين وجاهدها من الله الواحدين قدوتنا وشيخنا الشجاعي أئمنا ومن الحداني نسألك التوبة والتوفيق والعلم والعمل والتحكيم والصبر والنصر على الاعداء واجمع في ذكر على الولاء والموت بالنعيم بالجلال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 alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو يطاع عبد في حماكم أسندا يا سادة لهم السيادة في الأذى ويطاع عبد في حماكم أسندا يا سادة لهم السيادة في الأذى ويطاع عبد في حماكم أسندا يا سادة لهم السيادة في الأذى yàlla na yàlla xëy na suñu wax ñëpp. yàlla na yàlla xëy na suñu wax ñëpp ñoom ñun ñëpp jaam ñëpp. fa tabarakallahu dafa mel ni yàlla matal na yëpp ndax euh, liggéey bi tàmbale woon nañ ko depuis le premier août ñu dem ngent def dem rond-point ngent def bu mel noonu jóge foofu ñëw ci jullekaay yi ñu sante woon alaaji Muhammad Njigéen def ko yitte bu mel noonu jóge foofu dem ko buntu kër alaaji Jibi Gatama def ko yitte bu mel nii jóge foofu dem ci buntu ko ñaama siite ca seen bus def ko lu mel nii jóge foofu dem ci buntu ko alxaaji imam Samba Seck def ko lu mel nii jóge foofu dem ci buntu ko soxna Ayda Ñang def ko lu mel nii démb ñu dem ci buntu ko alxaaji Mamadou Seck def ko lu mel nii tey jii ñu ñëwaat ci penc alaaji Ahmad Baro ñu ñu def ci ñoom ñaan yàlla yàlla yàlla nangul lépp comme ñu ko yéene woon ci début ba nga xamante ne jaamu yàlla rek la ñuy yéene wut ci yàlla fa sëriñ bi yéene jege ko yàlla sëriñ bi yéene jël lépp nag sëmbal ko mu wàcc ci xadara yéen ci yàlla Muhammad moom nag ñi ko war a jël ñëpp xam nañ ko te ci jiitu nag mooy aal ñu xam ñi nga xamante ne mooy borom bi mooy borom incha allah yéen a ngi ciy def yëpp ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yokk leer moo ko wóor juróom bu tedd yu baax bu tedd ci wetam ak njabootam ci ànd ak moom yëpp ci ay ak doom ak ay taalibe ak ay soxna ak ay muqaddam ak képp ku ko mos a dégg sax yàlla yàlla boole la ci yéen di jaay nga dina am lu dul dafa mel nag lépp la ndax bi ñu ci garee ba ci kanam ah, ba commencé soppi air yi na suñu bàyyi alal di teg ci njëgën ñëw fii ñu dem ba ci biir suñu mag alxaaji Pape ci njëgën. ñuy toog suñu lay jox ñu toog bay waaye jël heure bu mujj bi ba def liggéey daal di ñëw te bi ñu ñëw maa ngi xool wax bi moom ci zéro heure quarante une minutes zéro heure quarante minutes yaakaar naa quarante et un nag soo jëlee heure bi def ci kanam quatorze lay goro taalibe soppeem léppam ku ko xam te maîtriser ko jaaxaat jëmm a moo daal di ñëw ànd ak sikkim bi de sikkim sikkim weex te weex boobu di symboliser pureté ak la ak set ak wilaaya boolaa ñu xam ne kon moo tax du ma ko séenee rek laa ci ci perte xam ne maa ngi waaw ndax tabaaraka laa sama borom lépp ay junj la koy def lépp ay secret la. lépp ay tekki lépp ay jiw la yàlla ñu yàlla jiw nag ñu yàlla boole ñu ci nga xamante ne dañuy mën a liir tekki rek yàlla yëngu. yàlla yàlla boole ñëpp yàlla ñu am kon lépp rafet na lépp yiw na lépp baax na comme ni ñu ko waxee liggéey rek ñu jàpp boo xamante ni ñoo ko doon def ci biir début koor bi yëpp depuis le premier août saa yi leen ci ceeb soxla yi jëm ci jigéen lu mu bon bon deux heures ñoo leen ñu ci seen kër ci programme yooyu ñoom juróom-ñett yi bëri nañ fa te incha allah am nañu yaakaar ne yàlla dina ko bëgg dina barkeel biñ ko fi njëkkee def suñu mag bii ak suñu mag bii suñu xabaar ak suñu mag suñu Moustapha Ndiaye bu baax nii moo ma jàngal alxuraan moo ñëw fii nañu def leen soo leen defee yàlla moo leen ci gindi moo ko yokkal bopp ak mu njëkk ma benn guddi la def su mel nii ak ma ca def ñaari guddi daaw ñu def guddi ren jii ñu ne léegi arajo bi dégg xale bu ci penc bi dafa war a jëriñ ci ñu dugg ci tool ñëpp daal jàpp su déwénee nag incha allah ñoo ngi ñaan yàlla barkeel dugg ci yëf yi ba mu wër seen yëpp ba wër Sénégal incha allah am nañ ci yaakaar bu baax yàlla ko yàlla yàlla teel nañ ci ngoon jot naa ay appels ci ay étrangers yu bëri ñu bëri ñoo nga dajaloo di def ci mel nii di ko matale ala ñu ñu di ko ñaanale kon yaakaar naa loolu ñu mag ñu waxoon ñaanoon ko tabarakallah yàlla barkeeloon na te duñ koy jëlee yàlla teel nañ sunu sunu rong bi matul woon waaye tabarakallah tey jii li mu am ci sàppe mat na ñaar ci sàppe yooyu yëpp nag xéewal yenn ci yàlla boole kon nag tabarakallah lépp rafet na lépp baax na lépp yi dañuy na rek suñu yéene ci alal ñëw ndax ñun xamuñu ko xamuñu dara ko da ngay def rek ba lot soo lottee rek maqaam la ñun nag dañoo bëgg a def ba dee boo mën dañoo bëgg def ba dee insha allah ba nga xamante ni fu mu tudd dina yëg ne sëbën yi ak njabootam yi taalibe yi mu xaddam yi soppeem yi mais lu ñu mënoon def pour mu toog ci àdduna dinañ ko rek waaw waaye nag tabarakallahu mbir yàlla su ñëwee ñëpp dañuy sant yàlla loolu moom ñu naan yàlla buur bi ñoo ngi sant yàlla buur bi ñoo ngi sant ñoo ngi sant yàlla ci toogal mu dal ci mu dalal ci soxla ñu xamante ne te ñu laaj suñu nuyu yi ñëpp ñu joxe ko ngir mu def ci ndax dundal moo fi njëriñ ñëpp pour ñu kon yàlla yàlla bokkule rek yàlla yàlla sax ñu barkeem lépp dafa ko ñaan yàlla jërëm ñoo ngi nuyu bu baax suñu maam Alhaji Abdou Aziz mooy déedéet wala def ma borom bu def yal na yàlla bàyyi ko fi yal na yàlla wàcc ko boole mag ñi di ko xoolee yàlla demoon borom ba ca kanam kanam mu moo doom bu baax yi nekk ci biir yëpp di Cheikh Alhaji Mouhamadou Mouniru yal na yàlla bàyyi ko fi mooy wér ko suñu wax ak njaboot yi moom rakam yu baax yi nekk ci biir kër gi ak muqaddam ak taalibe yi nga xamante ne ñoom ñoom kër

tabarakallah ñu toogoon suñu mag yu baax suñu sëriñ suñu kilifa yu mag yu baax muy alxaaji bara moom bu leen ko présenté ndax bërki démb ak bërkaat démb yëpp ñoo bokkoon ci diggante taatu kaw ak sëriñ kaw di def lu mel nii mu ñëw kon defal ñu lu ñu neex dëggal ñu ñëpp teral suñu xol suñu mag bi alxaaji Pape moom it suñu mooy taaw suñu papa Abdourazaak Njëgeen kon moom kilifa la ci kër gi suñu doon woo taawu kër gi incha allah day ñu toog tabarakallah suñu mag bi baax la lu baax dañu ko xamal yiw rek jàng alxuraan fonk salaatu faatihi def euh, lu baax rek lañ xam ci moom loolu fexe loolu moo tax sëñ bi jël njabootam jox ko teg ci loxo ne ko téel ñu baax waaw tabarakallah muy suñu xarit suñu rakk suñu lépp di sama xarija kon ñoo ngi ñaan moom yàlla yàlla taxal yàlla dañ ko fee bàyyi ndax tamit tabarakallah kenn ñu ko waxu ko fenn yëpp yëpp bind ñu kat yëgaluñu ko benn ñu def dañuy def rek li yàlla waaye nag am na ñoo xamante ni mënuñoo gis lu bokk ci alaaji moom jigéen ci ko romb mënuñ ko mënuñu ko parce que ñun ci ñoom la bokk. billahi te wóor na ne am na ñeneen tool ñoo xam ne dañuy ñaan rek wóor waaye alal ñu kenn dégg kenn dégg dara am ci ko kon nag yaa ngi yàlla baaxal ñun amuñu ci dara lu ñuy wax xanaa rek euh, incha allahu euh, mu xaddam ah waaw fu mu ah ah waaw loolu de moo baax ku nangu rek noppalu ku nangu rek noppalu mooy muqaddam bi jëlu wér loolu mu gën a dugg fekk muqaddam bi jëlu wér am nekk muqaddam te te jëlu ko wér moom rek ci mu sant dootul ah kon euh, muqaddam bi wax dëgg yàlla moo waroon waxtaan moo waroon moo waroon wax muqaddam moo waroon wax muqaddam moo waroon wax dëgg yàlla. ah Demba jugal ah kay waxal soo waxee ba noppi suñu mag ñi ñoom moom jotaay bi ñu moom lépp suñu Moustapha ñi suñu Bada ñi suñu Pape ñi ñoom nit ñi sànni seen i kàddu ñaanal njaboot ci soññ leen tegaat leen ci yoon suñu bàyyi xaj ji bi nga sama tamponné ñun ñëpp ñu ñaan leen ko suba ndax liggéey bi insha allah suba la lii yéene rek la ñuy wane yéene mais liggéey bi suba la te dañoo soxla ay góor yu bëri ndax wax naa ne ko daaw leen weeru lu fukk doon def fanweer ñoo def lu parce que say calorie day manqué sa énergie day manqué moo tax kenn warul tricher bu subaa amul tricher amul tricher amul daw amul defe yi amul ñun ñëpp taxaw seen moo tax bu ñu paree incha allah ba kii fay ñaanal ñu foqaraa yëpp taal bi yëpp ñu leen ñaan kenn dem ndax ñu mën a joxe ñii dem ci waañ yi ñi nekk ci bi ak maar yi ak ñi nga xamante ne ñooy toog toog ak yi ñu séddale incha allah ñu mën koo déglu ci kanam bu subaa bu kenn dafay bu kenn tardé bu génn yéeg bu kenn sonn bu kenn lekk fekk jaamu yàlla yi ñëw yëpp teewul ñu ko matal yéen yéen ko faral taalibe yi ñeneen ñi moom bokk mais taalibe yi bu ci kenn mos dara lu dul ñii ñëw la ñu xamante ne ñëpp fexe nañ ba ñu lekk ba suur naan ba mandi ñu toppatoo leen ci ndox may leen ndox mayaat leen ndox mayaat leen may leen ndox mayaat leen ndox mayaat leen ndox ba ba seen xel dal ngeen soog a xew yéen allah dégg ngeen kon bismillah waxal waxal kilifa yi soog a jël ah moo xam ne wuutu nañ ko dem jël na ko benn jógal taxaw bismillah saanal bu baax soo paree nag kilifa yi soog a jël ñun amuñ ci dara duñ ci lenn salaamaaleykum wa rahmatullah il y a des personnes qui sont tellement belles que tout le monde donne son avis à l'unanimité. C'est-à-dire ñëpp ci d'accord ñëpp ci d'accord noonu lañ def moom la moom moom ku xool ko xam xam ko parce que yow am nañu ko ñu am nañu ñàkk ñi ci ma xool ñu ko bëggee da ngay leer ñëw ñu ko bëggee ñenn la ko tënk comme comme comme kooku nga xam ne finalité am na waaw moom moo moom nag moom nag moom la lépp lépp nag lépp lépp lépp nag sëñ bi la sëñ bi moo def loolu ci ci ñun ñëpp waaw ñu daal li ñu ñaan mooy mission doon progression rek waaw lépp lépp ñu lépp boo biraa mo di sera médiatique lépp gars yi àdduna jamono ñëpp ñëpp parce que dañoo war a xam kan mooy maam laaj ñoo war a xam ba Cheikh Cheikh Tidiane ñu ko xam parce que bu ñu ko xamee day njëriñ ah boo xam ne boo xam ne ñu ngi lay ah, ah loolu dañ cee war a taxaw kon nag bu leen koy xool am nañ koy bokkoon parce que suñu sama xamal. sallallahu alayhi wa sallam. boo mu demee am na ñu ñu demoon boo xam ne ñu ngi dañu parce que c'était dans un c'est intéressant bien mu nekk interview interview yi dañoo war a taxaw ci leen rek leen porté ñu jàpp parce que bu doon pertement bi ñoom dañ ci bénéficié wu rek te boo mooy ko tam ñu ëppale ñu waaw parce que nee nañ effort bi woon bu tuubee waaw yàlla day jël ay yëpp lu baax lu bonam ñu doon def ñu ngi jéere ko waat yow mi ci nekkoon bi ah li ciy liggéey kooku nag tuub yo hoore ɗo ɓole yatanma halle fof ɗino ɓe raisonné ɓe moole ɗo ɓole moole ɗo ɓole kono nak nañu taxawlaa mi seen ñu wax rek ñu taxaw taxawaayu taxawaayu man damay jàpp fii comme que Seydina Muhammad sahaaba la amoon waaw sahaaba la amoon ñoom jaroon leen bu nekk pour que ñun amatul xare xare bu jaar mais juri lañ am ñaan moom laaj lañ am jaamu lañ am dañuy ne ba waaye yooyu ñu taxawee dañ cee war a teg suñu bakkan wax dañ cee war a teg suñu bakkan parce que nit ku nekk da nga war a am référence te référence dana pas des américains boobu wax na non non non c'est pas des chanteurs chanteurs non non référence dafa aussi donc il y a des hommes moo ko tuddee Alhaji Ahmad moo ko tuddee Alhaji sans qu'on appelle des hommes des hommes qui sont des vertus extraordinaires boo xam ne ñëpp mënu koo déglu loolu mooy mooy loolu mooy référence référence dafa am ci kaw moom ay mots yoo xam ne ko dégg dañ koo dégg ci ay nit. non mais dafa am ay nit mooy y' a pas de plus grand référence am ñooñu ñooy référence référence yooyu nag saxaaba yi ñu jëlee woon ci dina mu ma def ko référence ñun dañoo war a jël alhaji Ahmad Bamba alhaji mu jigéen jël ko ci def ko référence bu ñu leen defee référence suñ seen lépp seen bis seen lépp dañuy teral xaraj li ñu jaral teg suñu bakkan liggéeyal ko liggéey ngir yàlla def pour liggéey jëriñ waaw moom laa ñu moom moom mooy waa jëm doon ko xam ci dugg nag da ngay naan ko tooy tëy ko tooy tege ni jël nga lépp fekk am na ñeen ñoo xam ne ñii ñu ngi ci bànneexu te yow yëgoo ko sax yëgoo ko ñun ñëpp nag mun nañ cee sóobu wala ay ay yaa ci la baax yàlla ñu def ci jéego maanaam loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp yàlla nañ ci def ñun daal dañu taxaw taxawaay bi suba incha allah suba incha allah li sëñ bi wax lépp dañu taxaw amul amul koor koor mu ngi dañ ko war a wax war obligation am nañ obligation bi war la tax nga teer bi am obligation bu ñëwee da nga ko war a dégluwaat yow yaa ngi yow boo soxlaa nag da ngay ñaan suñu borom suñu borom moo ne ñaan leen may ne c'est vrai mais donc da ngaa war a da ngaa koy devoir en fait da ngaa koy devoir boo xam da nga ko war a def boo defee say devoir ba pare il faut réclamer les des droits mais munoo def say devoir doo def say devoir ba pare di réclamer des droits dañ ko si donc koor bi warul am benn gàllankoor suñuy suñuy activité dañoo war a taxaw taxawal ko taxawal amul amul yoo amul dara benn nekk ba naan ñoo koor ñi dafa sax wala ñoo ñëpp dañuy wóor dañuy ñoo bokk ci ñi kër sax ñoo am suñu bët kon man mais am boo ñoo jël koor bi ñu ko def comme euh, comment dire di excuse non non mënul nekk dañu taxaw ak mais que wala sax li wala ñu ñaanal maam Allah ci ko leer ko mais wala ci doon bi mais nag loolu duñu dara dara dara dara doyee ñu dara tax ñu koy nit taxaw ñu ñëpp jàpp ni ay taalibe lañ jàpp ni ay taalibe lañ man moom taalibe daa mos a jàppee sama bopp kenn mënul wax ba ma nekk ñu naan dama ay sëriñ laa kenn xam ndax mënu ma koo nekk sax taalibe lépp incha allah ci la ñuy participer ci suma sañoon ñu ñëpp ci la ñuy taxaw liggéeyee alxaaji ahmad faxu liggéeyee alxaaji ñu liggéey parce que maam allah waaw waaw loolu ma ne ah mais kan la amul wax jéego yi nag waaye incha allah ñu xam ñu ngi am nañu certitude boo xam ne waaw am nañu moom la quoi waaw am nañu moom. nañ taxaw rek liggéey bi maa ngi jéego lu alaaka njëriñ li ñu jox muqaddam muqaddam bi ana muqaddam bismillah ñëw ñëw gaaw waxtu bi guddi na ñëw gaaw moom dañuy dañuy mën nañu ne dañuy choisir au hasard kenn rek mu mu mu waxtaan kenn duñ programme kenn man la ñuy def. salaamaaleykum. leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant. nan nga tudd. Abdoulaye Diaw Fall. taalibe Sëriñ Momar Saara Jege. Maam Alaay. ak Sëriñ Mbuy. ñun ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen baalu ak. ci suur bu tedd bii ñu jëm suba. incha allah rabbi. biñ def lu dul. wax lu rek parce que sëñ Demba Ndoye wax na lépp wax na lépp billahi ñu daal lu ñaax gaa yi rek incha allah subaa bi jàpp bu baax a baax a baax man yaakaar naa ne sax bu suuf la suuf la suuf bu géej am na géej am na

bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi dolli dolli dolli dolli am nga loo dolli dolli dolli ci noonu dolli ndigal la dolli dolli dolli dolli dolli ndigal la dolli dolli dolli kii dëkk na dëkk na laa ilaaha illa dolli suñ bi nee na mën a tuddoo rek wax nga dëgg moom wax ne ma na mu xatam wax fekk man di kenn ci yoon naa yaa dugg ma dem ma wax la waaye yaakaar naa ne kii warul woon a ñàkk a wax. waaw waaw waaw waaw waaw ak yéen ci tax yéen ñëpp dégg ngeen waaw wax na lu rëy wax na lu rëy xam nga daal ñoom waa ji ñëw daf ko déboulonné li tubaab moom la ko Muqaddam def ne ko alal ñu di géej suuf la ndax géej sax suuf la ko te fii amul géej wax dëgg wax dëgg la loolu bind leen ci lii te biir géej suuf la ko loolu bind leen ci lii dem leen kon yëpp yaa ngi ci kii bi ñun amuñu ci dara waaw lépp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلق عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal yàlla sunu maam Alaaji Ahmad Borom loolu yëpp di ñaanal sunu maam jigéen bu baax xam ne ñun moom la ñu duru ni maam Fatou Bata Ndaw radiyallahu anha ñu ngi dëkk fii ci sama wetu kër kon ñu ñaan yàlla barkeel moom sax na lool yàlla jigéen ñi tam ñun yëpp jënd leen diin amiin yaa rabbal alamin ndax li tax seen moor moo joxe micro bi ñëw ma koo laal ma ne ko nga ma sama mag jox ndigal ci seen bana yéen moo ci dafay am seen mu tàmm seen mu ñi sunu fay bi sunu may omar seen omar bi nit bi sàmm ñëpp ci terrain wala nii ba sa nga mu ndaw daan lal wala ñu mu léegi di tegale tànkam ci sell ñu mu sell bu pare ci tas ci këram ñu neex ñu koy woye bu neex ñu ñu kontaan ñu pare ñu pare jaar daa yi ne ñëpp dañuy dajul ci jeudi bi ci guddi ñëw ci kanamam ñu ne na ngeen ànd ak wala na ngeen roy loola boobu ñu koy wax yàgg na yàgg na dama quatre-vingt et un wala yooyu daal soixante-dix-neuf comme nag lu la mag joxoñee ne la fii ni ngeen ko roy lu ngeen ko royee fii lu jël day baax yéen ngeen fekkewul alaaji Ahmad Jiili da ngeen a fekkee joxoñu alaaji Ahmad Jiili muy yàlla mooy monsieur Mor ci biir moom sama baay laaj daal. yàlla ne ma sutura suñu bay wóyul lañ joxoon ne yéen xale yi safira boole naa leen ak Mor. ngeen yéen ñi ku ci am asma loolu arab naa asma dox ku ci am dox rek da nga am loo xamee ne sa morom amul te dara lu ko mooy joxe du mu rafet du moor mooy sa aw du nangam ak nga ci déedéet da ngay am dogu ci li muy wax nga am dogu ci li muy jëf incha allah parce que ala nga xamante ne mi nga xam ne yàlla defal na ko ba ñëpp yëpp ne yàlla defal na ko yàlla da leen di defal loolu daa leen monté yéen sama ak muy toog li ma jógee ci loolu nag muy muy sunu bàyyi bàyyi bi mi gasam kooku sax laa waroon a xàttan moom laa waroon a jënd waaye wax day fàtt moom sunu bàyyi bi mi alhamdulilah rabbil alamin bi ma ko fekkee fii tey mu toog ma waxee ma wax dina xam li may wax maa mu waroon ñu xëy ñu tourné photo ci teeroon mu mu nuyu dañu leen ñëpp ñu ne ko daara li waa wax na ngeen dem na ngeen góorgóorlu waaye dafa nu mu wut ay balance dégg nga nu wut ay balance di ko nuyee ci biir marché mais xam nga kooku ñu ngi lay yéene nga am surtout loolu ñu def bay conférence boo wala woor ñu wàcce alquran ala yàlla ñu gën a fajoo ni ñu mën a ji ñii ngir jiit ñoo ñëw toog déglu tarjuma alquran woor physiquement mo ñëpp toog alhamdulilah rabbil alamin ñu yaa awa sàmm moo tere alquran sellam ne ci marché ba woo ko tudd accordation ñaari buur yëpp mag yëpp sama ñoom bàyyi seen fayu yàlla cër yëpp leen mayoon ñoom ñëpp naan xale bi yàlla baaxee la comme nag loolu mag ñu doon ñaan quartier te ko defaroon te fayewuñu ci dara muy góor kii toog comme bàyyi yàlla yàlla ko alal yi muy jege biir lu muy lekk wala moo dëkk ndax dafa am ay kurkur kurkur mooy awlaat yenn xale yi xam nañ ko waaye xamul mag ñi wala ñoo tudd am na kurkur yu tuuti ñuy def biir wala moo dëkk da daan wax na ma sama taxawul saxul ci daam ma ne ko xillul dam kubar moo ko tudd woon ñu lekk ñu jënd wala du xëyatu woon lekk loo xam ne dara teelul mais lan lay lekk ñamu góor bii. sër la waaye du waaye. kon lu ko fi fekkee am naa yoo xam ne nii naa ko wax te yi ma moo fekkee na ko ndax ñoo daan ànd ci lépp ñaareel bi tamit alhamdulilah rabbil alamin li lii may wax ku dëkk ci biir kër gi yàgg ngaa ñëpp day. boo jëlee wala Fatou boo nee moom. waaw gëddaale boobu. parce que wóolu gëddaale moom moom moo koy def. Hmm? man man indi ko ay gala wala ay ñax wóolu suuf bu baax mu laal moo ko naan naan leen ko ñu wax dara muy ah, baax. ah jéemal suuf jéemal ko bu baax mu xiiw ci bu baax a baax moom nga doon defee. damay ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel ay doom. amiin yaa rabbal alamin. ndax ba ñu mën a jiw nit yàlla boobu di fanaan ne xiif moom góor bii. alaaji Abdou la mu bokkoon jël xaru tabat xar xar ma alaaji mu ngi jël jël nga xar ma jox ko sëñ mu ànd ak bay Cheikh ak sama bay alaaji am ak pour ko ñu àndal ñu dem yóbbu ko alaaji Abdou mais alaaji Abdou ñu ko xar mi loo ko lekk lii doo ci lekk yaa ngi koy njaboot ëllëg yow ma xiyam sa biir bi seedeel kii di ëllëg yow ma xiyam biir alal yi mu jëmi foofu dina seede loolu su boobaa ñun ñëpp yàlla ci bokk ci mooy dëgg mooy dama waxoon ba ñu sàmba yéen bii ci sa wóor moom lañ ko boo ko duutu woon nañ borom kaala maa ko jeexal ma li ma yor maa bala ñu ne wétali ko yi tuuti noonu comme ni xaw naa ne nii yéen ñëpp gën leen am atum bi ñu jàppale moo ñaan ko yàlla yàlla musal ko ci cat yàlla musal ko ci cat yi leen amin yàlla may ko wér may ko. wurteeg mu mën a def daawa woote boo xamee ni day yëkkati maqaamu kër Alaaji Ahmad moom jigéen ak képp koo xamee ni yàlla def na ñu bëgg loolu yal na la yàlla defal ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Thank you. xalaat yi dafa joxoon ndigal suñ paas pour mu baaxeel mu ne ko waxaale ma rek loo wax rek rafet na ndax man aadoo ma lii sànni moom li li mu li mu xam mooy li am rek mu daan cibbul junni yu bëri jot nga def leen loolu rek la xam yàlla teelal loolu waaw jox ma suñu bëri lépp nee na pour mu mottali incha allah. kontaan nañ ci jotaay bi jotaay bi yëpp yi rafet na waaye jotaay bi yëpp rafet na ñu leen masaw yi coono mu tax weeru koor nag nekk ñu yendoo sonn bu guddi ñu nekk ci di zikkar tur yàlla ñu matuwaay ñu mata metti na waaye xéwal la waaye ñoom ñu sant ko yàlla ñu xéwul ci leneen li nga xam ne mënoon nañu def leneen waaye mu xiir bi ci boppam ay xale di ko def seen moroom nekk ci yenn occupation yow nga xam ne ah bu ñu leen ndax xale la waaye ni xale yu ne yi duñu ay xale ndax yi fi mag la ñuy def mooy baat bi nga xam mooy tey muy suba muy ëllëg muy àdduna muy àllaaxira muy baatu laa ilaaha illallah moom la ñuy def kon xale bu def loolu ma kenn jàpp xale ndax baat bi mag la parce que baat bi mag la moo mën a jënd parce que ku mag sax moo la mën a ku am personnalité moo la mën a ku koy tuuti da ngay am personnalité comme du baat bu ndaw ndaw yomb na nag waaye tamit moom dafa wax lu am solo mooy daal yàlla yàlla dénk te yaakaar naa ne mbooloo bi yàlla ciy déglu loolu tàmbali rek amul yéen loolu moo def nag ci ay barab wuute wala ñi ngeen ko doon def wala ñu wuute na ñi ngeen ko doon defee it yéen génn kër yi jël mbedd yi bon léegi mbir mi dafa war a génn kër yi tasaaroo ci mbedd loolu fi la xëy na ay borom xel ay intellectuels ñoo fi nekk xalaat nañu nan la ñu war a doxale pour ñu mën a tasaar décentralisation rek il faut ñu bokk ci mbir mi pour mbir mi gën a yaatu ñu génn kër yi def ko ci mbedd bi li ñuy wax mbedd mi mbedd buur la mbedd nit ñi la kon ñëpp ñoo ko bokk yàlla ko yéen di ko fa def maam moom nag dama daan wax ne ndax tabaaru guddi la boo ko jiwu suba bu ko fa wàcce loolu laa wax baax tabaaru boo ko jiwu suba rek wàcce kon paraas bi ngeen def yëpp tekkal ngeen foofu defar ngeen ko teral ngeen ko yóbbu leen ko si kar ngeen ko si bu baax laa ilaha illallah ah am na ci sax ñoo nga xam ne rëcc nañ ci te yëngu am na ci ñoo xam ne ci biir nañu leen téye wuñu ko am na sax ñoo nga xam ne bu ñu yàlla ci xalaat sax yàlla far leen bakkaar téye wuñu ko ndax balaa la jëloon la jëloon jëloon moo moo toll noonu ëpp na ko sax ci xayma kon yéen da ngeen a ñëw pour ràmm jaar bi noonu la noonu lay taxawee waaw da ngeen a ñëw pour fexe nit ñi ñu ko àjjana lan laa laaj mu mun a jëlee képp ku wax benn yoon laa ilaha illallah rek. akbar laa ilaha illallah. waaw xam nga la waxoon moom. mais loolu philosophie la. c'est-à-dire dafa am mission lu mu wax rek am na bis. lu mu wax rek am na bis. waxandu rek bu ma sañoon loolu mooy am. ku wax benn yoon laa ilaaha illallaah dugg àjjana yow dañu génn nag dajaloo dem ci dëkk bi ci mbedd yi toog fa laaj seen bakkan kenn ku nekk tudd laa ilaaha illallaah nit ñi ànd ak ñoom tudd laa ilaaha illallaah ala ñu bëggoon day daal di am. bismillah bismillah loolu la soog a dégg. waaw bismillah. moom la waa déglu yow. waaw loolu la soxla loolu nag laa leen di gërëmee ndax waaye xamu leen ko mënulewu leen ko waaye li ëpp ci jaamu yàlla mooy li nga xam ne daf koy yëngu yàlla sax nit ñi marqué nit ñi dina am seen jaamu man de tey nit ñi mën ko xam mën ngaa jëf jéem a jëf benn bu sew boo xam ne koy def. avec yenn dérèglement suñu biir sax loolu la yor kon yéen li ngeen def nii mooy bëgg ci yéen ñëpp ñu wàcc ndax kàddu gi àll bi ñu waxoon mu ngi yéen dëkk dëkk yéen a ngi ñuy waxoon ñu doy da ngeen jàpp bu baax yéen ñi wax nag lu mu dëkk ñu déglu kenn daa moom da saa wax nag ku yéen lawul loo kenn alors yéen nagul wurus ñoo yem da ngay xool seen bëgg a tàkk mais baat loolu amul fenn yéen la ko yàlla jagleel ngeen taxaw ci jàpp bu leen ko bàyyi ñëpp dina leen fekk lenn mooy am xeelu ñëw wala xeelu ñëw dégg loolu xeelu ñëw wala xeelu ñëw yooyu mooy am xeelu ñëw wala xeelu ñëw xeelu nag daa ba lay doon yaakaar gaa yi baax i baax yi rek xeelu nag mooy ko indi dafay yeewu bu baax ci rek mu jóg ànd ci xëy na xëy moom moom dina mën a tax mën a mel ne sax baat taxawaayam li mu def la mu man xam nga lu mu tëri amul lu mu tëri amul laa ilaaha illa lu mu tëri amul man ñu gerte lañ jàngal ci kàr boobu mu doon école ñu ànd ci la ñuy ci la ñuy xeex ci la ñuy faj seeni soxla ci la ñuy ragal seeni bopp ci la ñuy faj aajo yi benn yàlla moo mel noonu yàlla moo mën lépp doon yàlla mën lépp kon loolu moom mooy tax baat bi ñu ngeen ko téye foo allah ñoo ngi koy loolu moom mooy suñu suñu borom la na ñu ñu jëriñoo ko yàgg na boobu maa ngi secondaire. waaw loolu lépp suñu borom wax yàlla def sutura mu ci gàccu mu def na muy góor góor góor ni ko sëñ Moussa Wade waxee jënd gis moraan ci benn mbalka mbalka ni muy xaw a doy ndox mi ci nekk bëriwul ma xalaat sama xol mi ah maanaam noonu la mën a noonu la mën a dëkk fii ci ndox mu réew mi ak moom ak ndox mu mel ni daf maa dëkk dama man laa ilaha illa allah allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah dellu si waat ci biir man laa ilaha illallah la yegg kon dafa man lépp moo tax lu la moo yëkkati aw ma saw ma xam ne mission bi moom la waaw mais kooku jóg na dama aw ma tubaab pour wax ko moom moo ko war a wax bu ñu jógee wax mu am jàpp Serigne Umar wax ma dégg baat ma daw am jàpp ndax li tax ma xalaat nag ñaar la wala ñeent wala ñeent xalaat benn ci question dama ñëw xeet ak ci xalaat mu ànd ak lu ñuy wax pire yëre dafa bokk benn benn ci biir bi set jën ñu non seen def moom la julli waaye kon mënoo julli ci biir ba ma jël si séparate la ma fekk leen ko ñoom ñaar mu ne ñaar yi laa ilaha illallah laa ilaha illallah Laa ilaaha illallaah ñaan yàlla suñu jataay bi sëñ Mor yàlla na fi yàgg tëwër. sëñ Mor yàlla na fi yàgg tëwër. sëñ Mor yàlla na fi yàgg tëwër. waaw ñu ngi gërëm bu baax ñu ngi wane rek nekk loolu waaye sant yàlla bu baax. yàlla xiire waaye nag ñu ngi leen encouragé ngeen jàpp am ngeen jëwriñ bu baax di mat jëwriñ li nga xam ne moom la yàlla def ci moom yàlla ko yàlla musal duudal fan ndax la ma wax dégg rek moo ci nekk loo mënul sa rakk man man nga ko bàyyi lu mënul sa loo man man nga ko te moom man rakk yu baax mu dégg ni yàlla it yàlla it ci baaxee na fi ci yoonu baax bi tam yéen it moo leen àndee tam incha allah wala ñu mën a dugg wax ngeen ngeen dafa baax rek ndax moom moo ko yore moo ko defar yaral ko boppam am lu mu def ci moom kenn mën si dara yàlla def ko bu ko defee gaa yi baax na kenn ku nekk la kenn ku nekk la yàlla la di gis kenn ku nekk sa capacité kenn ku nekk ak kenn ku nekk am na loo am waaye nag ki nga xam ne moo amul mu gisul li mu am waaye kenn ku nekk am ne noonu rek la ko gis incha allah képp ku yëngal lu baax rek na ñëpp taxaw ñëpp jàpp na ko ñëpp jàpp yëgalal ko pour laal ko jox ko cër respecté ko allah loolu mooy tax flambeau bi gën a yaatu gën a yaatu gën a yaatu gën a yaatu ki ñëpp xaj dama doon def sax introduction man dama dama doon def introduction rek pour gërëm leen doog a dugg ci dama papa ñu daanam parce que moom mooy kilifa bi comme ko wax nag dafa tere moo ñu dugal fari sëñ moo war xam nga da lay suñu puus la <laughs> ba nga wax yenn waaye xam nga lépp kenn ko. man ko loo xam ne kenn ko. kenn ko. waaye ñu ne ma ko pare. yaakaar ne ñu ñaanal naa ko gën yëpp. am naa ñu baax ñu ñoo màgg. waaye boobu ñu may xale la ñu ñëpp. pour gën yëpp xalaat ñu ma ñaanal. amul exception. ëpp na moom waaye nag wax na nag luy am nag ay kàpp yi tam nee na rek waaw waaw ak lu aali nag moom ci loolu loolu moom yàlla def lu ko neex jox kenn ñu ànd ak moom pour ñu jeex na gaar bi jeex yàlla ñu mën a defar waaye waaye mu yàqu mu yëpp jàpp kenn ku nekk jàpp bu ko defee ñu jàpp ñu borom flambeau yi ànd ak ñoom fépp lu waay yëgal rek na ci ñëpp jàpp incha allah lu may wax kenn ku nekk nag lii nga may keneen la waaw hmm. waaye nag loolu eh, la yàlla léegi nag mooy mbiram lu baax ji bi yàlla ma di ñaanal tamit man bi nga xam ne ñoo nekk ci suñu maam am xol suñu bàyyi bi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla ah di gërëm di ñëwaat ñaar yëpp yàlla def jàmm ñu bàyyi ñu def ma xalaat bërëm ko bërëmaat ko bërëmaat ko bërëmaat ko bërëmaat alaaj mo bërëm ko ba pare jeex na dëgg la dëgg la sama insha allah ñu jaraata rek yàlla ya déedé yàlla alaaj mo bërëm ko ba pare alaaj mo bërëm ko ba pare nit yàlla bu la bàyyi woon daal na koy koy nit teg ne nga seeraat la yàlla nag lu moom jiw balaa ñu jiite doon ko moom it foofu la sukkandiku mën naa bala ba ñu juumte bëri juumte nit la nag ma dem nit la waaye waaye loolu mooy dara jotee loolu bokk léegi nag ñu jërëm ko bu baax lii mu daa def sunu ma dañ ko daan jawwale ci suñu maam yëpp ñoom lañ daan jàppale ci suñu gërëm ci suñu bàyyi ñu koy jàppale su dëgëral fara ñu ne loolu su ko jàppale la ci commencement su ko jàppale la yàlla xam nga bari war na su ko jàppale la yàlla dina ko jàppale yàlla dina ko jàppale yàlla ci suñu bàyyi ñu ko xoolee incha allah ñu gërëm nag ah te wàllu yëpp te teewoon ndax lépp lu mu war di def rek doo gis lu gis jaay li ñu laa xam nag. waaw ñu bokk ñu bokk ñu bokk ñu bokk lépp waaw bu dee dara ñoom dañoo am bu ñu ñëw réewul sax ah bu ñu ñëw réewul ñoom dañoo am ah ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp. di jaamu rek mooy ndax moo war a jaamu loolu boobu saa mu ful la di toll nii pour nga xam ne di jaamu du jëflante ak yow nga jaamu waaye bu baax la dañu naan ceeb xalaat waaye moom du bàyyi ceeb mukk bàyyi ceeb waaye dina defar dina defar ba yëpp noonu waaye du bàyyi ceeb loolu mission waaw bu ko defee nag ah ñu gërëm jigéen di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale leen yàlla suturaal leen ba ñu leen di gërëm kàcc yàlla. amiin amiin waay yàlla yàlla musal leen yàlla bañ leen di gërëm kàcc xale yeeg mag ñeeg ñëpp ñu def ci sëy yàlla ñu doon sëy ñi amagul sëy jàng yàlla yombalal leen te defal leen sutura ba kenn du leen rek. Ramante fana fana bɔra fana yire ye miiri bole dole ni insha Allah bɔra tawari yɛrɛ bon ni yɔrɔ o dama a tɛ dɔn ni ti ka bɔ ja ko ni yɛrɛ ti ka ni ti ka dɔ ye wa mun ko no yo ni ala ya bulan bulan sok bulan sok ko ni ne ti lo ni ti ka dɔ ta ndax boo ko siy dara alaaji mooy man lii ngeen di def lii su sëñ bi waroon koy def mais man naa ko def man na ne bu ma ñëwee damay bokk parce que sama xol moo bu ma ñëwee rek damay bokk boo leen demee ci affaire bi du ma ñëwee ci bokk parce que sama xol la nag c'est mon cas gëm ne lii ngeen di def lu baax nangu naa te am na kon bu mu ñëwee sama xol du ko bañ sama baat du ko bañ waaye boo ko nangoo utilisé du dem dem rek dem rek moo wax dañu spécial li ñu bokkul nangu doo dem yàlla moo ko def suñu baay yi dafa def lu doy waar ci suñu baay def ko ci suñu maam bu ñu amoon tey ñu ngi décorer moom dañ ko war a décorer xam nga ñi def heure yu rëy ci kër gi fan nga war ñu jël rek initiative yoo nga xam ne ah ñu taxawoon ba drapeau bi jaaroo ñu ko am exception fan dafa am jaaroo. dafa jaaroo jaaroo. daal yoon jëla ndox waaw moo tax isaan moom la yàlla si woon na def ñu lépp fara ba mu teel mu ko bu ko defee initiative yooyu ngeen di dem ci delloo nit ñi nga xam ne sonnoon nañu ci kër gi def ay œuvre sonn ci kilifa yi ngeen defoon leen ci wane ne ñii kat ñu njëkkoon a def nañ mooy kat dafa jàppale ñu si lu bàyyi jàppale ñu si lu maan ci li nga xam ne da ci baax ñu doobaay ñu kër mën a da koy tëbee ay ci yëpp ci gërëm ak déedéet ku teral ci si jël ko ci saabu ñëpp bu ko defee lenn loo mën a def suuf nga def ñeent xalaat. kon kon bu amoon ñu jàpp moom ci réew mi ñu koy def waaye def. di dox wallaay li mu def doy na li mu def doy na yàlla dina ko fay yàlla pour la baaxoon surtout pour jëfal ci yàlla ñun nag amuñu ci xaw ala ñu doon ci amuñu ci xaw moom la ñu gëm un point de traite jeex na moom la ñu gëm donc keneen de kuñ ko fi waxee keneen de rek waaye gëmuñu keneen ala ñu mu mu suñu sëriñ boo ñu maam mu mu suñu sëriñ moom la ñu gëm yàlla xam na fu mu fu mu joxoon foofu la ñu jëm ñu dee la jeex ci la benn yàq wallaahi li ñu defoon kenn deful moo tax ñu bokk ci bu nangu woon su mun a yëngu ci biir kër gi du mu dem ci jege loolu ci boole moo wax lu la ci boole moo ci boole moo ci boole yi bu woon moom dara du ànd bu nangu woon kenn moo demal lépp rek nit nag da koy reconnaître lu am da koy nangu te yàlla tax alaaji Mouhamed Ndieguene ci kër alaaji Ahmed Toll ah il est exceptionnel il est incontournable maa ko def na li mu war a def li mu war a def li mu war a def ñëpp defal na wàccoo na ak mag ndaw wàccoo na ak góor ñi wàccoo na ak jigéen ñi wàccoo na ñëpp lépp waaye xam nga ah lu bu baax ba tey rek wane ñoom waaw moo tax dañu koy def wooy ko wax dëgg yàlla bu ko wooyee daal. addiye jugal jugal ak addiye wooy ko gaaw gaaw. addiye génn leen alal di jox. addiye gaaw waaw équipe nationale. yéen a tuddee mooy mooy nationale.

محمد

nu magal borom bi jaar bi Thank you. rajo Mawla Mbaye. président bu ñu doon wax fii bu suba ba xoolee xam nga. Mawla Mbaye. waaye jéem rek moo fi nekk waaye moom lañ ko. lépp moom ñun ñii mënu toog fii rajo Mbaye. waaw waaw. waaw. moo tax wọ́n ti lọ sí ìjọ yìí. dox di ko xool rek. waaw waaw. xanaa ñu dox di xool suuf si rek naan mooy wax laaj. moom la.

ba may wax naan ma waxal quatorze ma ne quatorze quatorze quatorze waaye jëloon rek dañ ko war a xool jàpp bu ñu tuddee bu ñu tuddee alaay mu rek ñëpp la ñu wax loolu mooy déglu sukkal bilaay suñ aadama suñ tuus daane la bu fekkoon ne aadama yi jël insha allah ba la gën a jug ma jënd kee boo xeeb waaw mais soxloo yow rek li nga xam ne moom la ko bàyyi bàyyi mu fexe ba nga xam ne caa taxaw rek sacrifié boppam la privé boppam lépp fekk na jàpp la rajo bi teral leen jàpp leen jiwali leen taxawu leen ñoom ñu jël seen lépp jox bàyyi daal bàyyi daal li ñu war a def def na mag ñu wàcc na li ñu war a def def na ala ñu wax itam war a def def na Ousmane ngeen yaa ko yabal mu ne waxaat matal na la mu wax yàlla wax ní ìkẹyìn ìkẹyìn ní ọwọ́ àwọn ọmọdé tó wọlé ní ọwọ́ táà táà kí wọn ti sọ fún ṣàlàyé wọn ìwé jókòó tó ti ìrọ̀lẹ́ pẹpẹ tó wáyé tẹkẹlẹ tó ń dẹ lọ sí jókòó tó ti àwọn ọmọ tó ti di aláyé wọn. bu ko defee lépp baax lépp baax sama maam digal lu yàlla jógee ci sama baaraam fasaloon rek ba mu jógee fii mu ngi ci waaye dañ ko def génn bu ñëpp àndee rek digal lu yàlla jógee waaye bu ñëpp àndee rek digal lu yàlla kenn dafa yor ceeb yor oui yor diim yor pexe yor leneen yor puudar yor fan waaye bu ñu àndee fekk nañu ñaar diim yi xale dara waaye nag il faut ñu déglu ko fàttali ko déglu ko lu ko déglu ko lu maanaam déglu ko lu bu ko defee mën nañu def lu war a mën nañu def lu war a yàlla dafa maanaam def li nga war a def yàlla na maanaam jaawee ko ci kenn na dafa lu baax tey ñëw ci yàlla na jaaw incha allah ko def lu baax ci def ñeneen da ngay ne jàngal nañu xalaat nañu jàngal nañu def lu baax ba pare suñu far nañu parce que ñun mënuñu wax mënuñu faire ci ci yàlla ñu wax xam nañu ba ñeent fukki ak juróom ñeent mën a nag quarante te ci moo xam ñaari ñu dëkk quatre-vingt ah léegi kon ci magi dëkk bi laa topp am na ñu mën am na ñu xam ne am na ñu mën na waaye bu ñu dajewoon ñëpp rek te te te sellal ngir yàlla insha allah kanam yéen waa Sànqal ak gaal bi nga xam ci la gaal yi ñu ngi gaal bi dafa war a yaatu dugal lépp teral ñëpp ëllëg bi ko daal leen yow teral ñëpp waaw parce que loolu moo jox la maanaam laaj ñu ko mënoon wan ci laa la dafay xam ba pare di leen xam dafay xam ba pare di leen xam ba pare di leen wala bu mujj da ngay am jeex léegi tawal ba xam nga dëgg na lu baax waaye sëñ bi moom bu ñu def nii mooy la dañuy ñëw yeneen ci loolu la. alayhi salaam wallahi lu wér. loolu la loolu la daf la jël moom la jëlee defar nag ba fii baax sama gars yi dañu góorgóorlu am ay initiative yu clair ànd doon benn bañ a fàtte yàlla jiital nag laa ilaha illallah mooy affaire bi amul koo amul dara yàlla dong lay wax amul nekk Muhammadu rasul yàlla sallallahu alayhi nag bu ko defee day yàq bopp bi ni ñu neex am ni ñu war am jënd jënd nit ñi jënd ci kër yi tàq bi daal la ñu laa ilaaha illallaah moom mooy caabi boo leen ko yàggee fukki mu ngi ko alaay ko ubbee yëpp danoo ko jàppale nit day fonk ku mu àndal jëwriñ la fonk ku mu àndal rek day fonk ku nekk ka nga àndal na nga ko jàpp ko fonk bu baax yàlla na ko mën a waaye kenn ku nekk xam nga boobu nee maa ngi ko def da ngay nax ko jóg man de même wala boo xam ay ñuy yu ne te biir mu amee mu nekk वो निर्माण कितने साधन और रहते हैं तो निर्माण उतर के अपने मटेरियल नाम समय विचार करेंगे लोग विचार करेंगे क्या परिमाण ये क्या te it ku leen fàtte ne lii dafa war a doon patrimoine patrimoine ñu ko war a defar defar ko def ci ay produits yu baax mën ko jëriñoo mën taxaw mu mën a ay problème mën taxaw baax man kafe ñaata at si ñu topp bala kafe kafe kafe kafe bu dul yàlla ko ko benn soxla ko bu dee wul xaalis wóor ma yàlla bu dee def kafe pour jaay ko pour am ci xaalis insha allah ñu ko rek mais yàlla laay def kon boo leen ko defee ñu delluwaat ci fasile bi mën na am ñu leen def ko ñu delloo ci fasile mu delluwaat daal di jàppal day ñu waaye bu ko doon incha allah man ñu ngi dégg ci kaw soxla lu ñu ngi déedéet alaay bu mu nga xam ne moom laa bëggoon di dégg dégg ma ñu tàggatoo leen comme kontaan daf maa lépp ñu def ci jumaa ji ma tàggee ba mu jiw gëstu ko maa ngi moom ak yàlla wax mu ne ma ku ñuy wax xaw ma naan sa yoon keroog bu ñu fi ñuy tàgg yeneen yi dafa jeexital ci man ba tey ci suuf. ba fàtt ba tey fàttewu ma ko. ba tey jii fàttewu ma ko sama xol bi na mu yëngoo woon keroog bu ñu tàgg yeneen yi keroog laa ko indi mu ne ma daf day jaar tàgg yeneen yi ci ci mu ne loolu dafa jeexital ci sama xol bi ba dina yëngu loolu boo ko xalaatee sama xol bi di yëngu moom laa jëlee. ko bëgg Muhammad ne ma loolu du jeex du jeex dara ma ko ko jël la lu mel ne ma xam ne man lay man man man man man it jox la taxaw ci ginnaaw tàmbali kàddu boo koy def nit ñi xam na waaye man la moom ak moom avant man

yàlla nañ fi yàgg tëddee yàlla nañ fi yàgg tëddee yàlla nañ fi yàgg tëddee ci li mu bëgg lu sonal bu ma jëlee bu ma jëlee incha allah defaru ma defaru bu nit ñi wax ne da ngay yàqu soo yàqu mukk ñu topp ko bàyyi yàq ñu topp ko bàyyi yàq doo ko waral boo ko boo ko waral yàq ñu nag alaaji Moodu dafa taxawoon taxawaay bu nekk mooy suñu bàyyi maam ci suñu réew ñu fexe <laughs> moo jafe hmm. ba mu yàq xam nga def nañu ko pratiquement mor moom moom ko yëpp def nañ ko sëñ ko kii déglu ko nag comme waxoon ba léegi nag sëñ am na lu mu ci bàyyi mu gis jàpp leen am na lu mu ci bàyyi mu gis jàpp leen gaa yi ñëpp baax gaa yi ñëpp baax waaye nag yonent yëpp baax yonent yëpp baax gaa yonent waaw Muhammad mooy ñoom ah mooy kilifa bi nag mooy ñoom mbax moom lañ joxe su ñu joxe ñu lay moom su ñu joxe ñu ñu xaar bañ joxe ñu loolu rek moo ci bu ko defee nit ñi comprendre ne noonu xam naa ni guddal na waaye xam nga mooy jàppale xamara son presque daanaka un mois dix jours ñu si ñëw waaye talu sax ci liggéey bi la ko waaw nii toog talu sax mu ñëw rek jàpp mbir xam mu am laa bu ko nit toppee aaj ñoom xam ne lépp foofu aaj moo tax du faraana du yenn ak suñu aaj waaye incha allah ku ci gën a yomb rek dana dem su ko su gëm nga sa jaay ñoom dañoo kii bisimilah bisimilah waaw ba ci suuf ba suuf waaw suba ba xam bu nga paree suuf waaw loolu daal laa amoon xam ne doo xam ne daa moom tànn di la gërëm bu baax di ñaanal yëpp yal nañu yàlla defal jàmm defal ñu suñu waa nag alaaka laa ko ñu yàq yëngu parce que rasulillah alayhi salaatu wa salaam jërëjëf ñun ñëpp nag déglu suñu papa suñu sëriñ alxaaji jili jaar gatama di xale jaaraalu booraaya waaye waaw ñun ñëpp yàlla dimbali ñu parce que dem nañ ba ci bërëb yooyu ak il la il ak il la ñoom ay insulaire lañ il bu yéeme la il bu il bu doy waar ay borom xam-xam yu mag ñoo fi nekk ñoo xamante ni monde bi ñoo leen gën a miin sax ci waa réew mi waaw waaw ay surafa yu baax ñu ci yàlla arjuna billah ñu jël tàgg ci yàlla ñoo ko def waaw laa ji nee jumaa ji moo ko defar ndeysaan waaw bërëb bu doy waar weer ko wala ko dem liggéey lépp ñu ñu yóbbu ñu ñu yóbbu yëpp waaw tabarakallah mooy wax kon nag ah alal ñuul mooy wax nag dëgg yàlla mooy wax de kon ñëpp nañu defar suñu toogaay ñu yor wax bu baax ñu déglu bu baax ay ndigalam ak ay tereem ndigal yi ñu jëfe tere yi ñu seen loolu moom ñu ngi jégalu nag bu baax bala moo jël ndax su jëlee du paree day ñaan su paree rek ñaan ñëpp de ñu ngi jégalu bu baax dëkk loolu yëpp comme ni ñu koy waxee toujours waaye xam na ne alal ñu du leen dérange mag ñu ñëwoon ñëpp suñ duuru gay moo fi njëkk suñ duuru gay directeur waaye ko waaw te mbóoñ mooy lu ñu yëngal ñu toog suñu bàyyi alxaaji dem ba sumaare su nekk waxoon yow ñëpp di waxtu yi def na fukki minute ak juróom te loolu jar na lu nekk mooy te ñu koy waxee dafa am caaj am na caaj am na xoom am na xoom am na ooma ndeysaan Fatma yàlla na yàlla bàyyi kenn jëru la jërëjëf yow rek laa nangu ngay toog ci mbooloo di nelaw du ma man du ma la wax du ma la kiiti bi du ma la xool du ma wokk kenn naan ko xool yow donc parce que doo nelaw yaa ngi ci yàlla rek ñu dimbali nit ñi sumaal yàlla yàlla fay mag ñi ñëw ñëpp gis na leen rajo Bari ñaanal na leen gërëm na leen mag ñi ñëw ñëpp am na ñu bëri ci leen toogoon bëgg ñu suñu kilifa yi tamit ñëw ñëw am na ñoo xamante ni jigéen ñu am na ñoo xamante ni fay grand chef am na ñu jóge ba te guddi gi wala ji ba Touba wutul tur nag waaye am na ñu jógee ba Touba billahi guddi yee ji yàlla seede na te am na ñoo xamante ni ay ay ay ñu garaaw am na tamit.